di sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Moodu Faati Xari di koo xam ne du gan ci jataay bi ndax jataay yi ñu yi yépp day déplacé wu jóge ba Touba ñëw di ko bokk ñun fii ci barab bu tedd bii nii ñu ñaan yàlla fayal ñu ko fee mu nekk tamit di Daarul Karim euh, kuréel ga fa nekk di yëngutu ci wàllu xam-xam ak gëstu ko moom ci njiitu kuréel googu la bokk kon tey sëriñ Saalihu Mbàkke moom moom lañu ñu dalal fi jataay bi mu fa yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel rawatina ci jamono ji nga xamante ne moom la ñuy dund muy alxanaatu te mooy doylu ndax ñàkk doylu sabab na ñu baree bari dugg ci loo xam ne lu ñu warta dugg la kon doylu xam ko ak jëfe ko euh, ci sunu jamono ji nga xamante ne moom la ñu tollu nekk na loo xamante ne lu am solo la kon ni ma ko waxee rek euh, sëriñ Saliou moom lañuy ñuy dalal fi jataay bi tey bala ñu koy jox kàddu gi rek euh, dañuy tënk aslëf rek ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim ci daaray sëñ soxay bu Mbàkke waaye nag mottulee alxuraan ji fële ci njaareem ci daaray sëñ Malick jàng ginnaaw bi mu noppee ci njàngum alxuraanam la tàmbuli njàngum xam-xamam tàmbuli ko fii ci Gédé ci daaray yi Mourou Mamoun Bousso waaye nag boroom xam-xam yu bari yu nekk Touba mu fréquenté leen kenn ku nekk mu tànq ci aslëf jaar ci daaray sëñ Jili moom sëñ Abdou sëñ Jili Mbàkke moom sëñ Abdou Lahad jaar tamit ba tey ci daara yi sëñ Abibu di ay béréb yoo xamante ne béréb yu ràññiku lañu ci xamle ginnaaw bi mu soree ci njàngum mu xam-xam yi tamit la tàmbuli yëngutu ci wàllu jàngale rek kon moom mën nañoo wax ne yëngutoom yépp génnul jàng ak jàngale ci loolu ci la taxawal samp daara joo xamante ne mu ngi foofu ci daarul karim di dëkk boo xamante ne dëkkub maamam la waaye nag yemul ci loolu ba tey tamit samp jeneen daara ci Gédé ba tey foofu tamit ci daaru karim jumaa ja fa nekk moom bokk na ñi nga xamante ne wala moom mooy ki nga xamante ne moom mooy jiite foofu ajjuma ci jumaay daarul karim jooju noonu ni ma ko waxee léegi tamit yëngutu yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci biir kër sëñ sàmba te muy yëngutu yu jëm ci wàllu xam-xam moom yëngutu yooyu ca ña koy jiite ci la bokk kon moom mën nañoo wax ne yëngutum yépp génnul lislaam génnul jàng ak jàngale kon ni ma ko waxee rek mu fas yéene ànd ak ñun tey ci tom bu am solo muy alxanaa di lu mat a bàyyi xel ci jamono ji ñu dun tey Euh, xam naa ni incha allah ci biir waxtaan wi danañu xamal bu ñu waxee doylu lan lañ ci jublu ñaare ba tamit dana indi martaba yi nga xamante ne maanaam étape yi nga xamante ne moom la doylu am ak wàccuwaayam ci lislaam ak li nga xamante ne mooy dox diggante nit ki ak mu te mu mën a doylu ak li nga xamante ne nit ki bu ca jaaree man yàlla mën na ko dimbalu ba mu nekk koo xamante ne ku doylu la kon lii lenn la rek ci ay tënk ak njariñ yi nga xamante ne doylu am na ko lii lenn la rek ci ay point yoo xamante ni incha allah dana ci du ñàkk mu ñëw ci ci biir waxtaan wi bi mu ñëw nag mu ànd ak euh, suñu mbokk ba tey sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom mu fas yéene ànd ak ñun ci tarbiyatu Seyxul Xadim ar-ruhiyya wa athaaruha muy yare gi nga xamante ne sëriñ Tuubaa daan na ko yare ba daan ko tërbiya ci wàllu roo ak ay jeexitalam bu dee àllarba ji di fukkeelu fan bi ak ñeent dañu fas yéene ànd ak Mouhamadul Amin Thioune di professeur bàyyi ko ba Louga di fas yéene ànd ak ñun ci at-tahaddiyaat al-mu'asira te mooy gàllankoori jamono. bu dee alxames ji di fukkeelu fan bi ak juróom ñu fas yéene ànd ak xalifa mbuub ci laysa kullu jadidin bid'atan sayyi'a maanaam du caageenu lu yees lu nekk rek. bidaa bu ñaaw la bu dee ci ajuma ji incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Abdul Ahad Sey ci dabt nafs te mooy nit ki fexe ba tëye bakkanam ba tax du def loo xamante ne lu ñu koy yeddee bu ëllëgee la bu dee ci gaaw bi incha allah ñu fas yéene ànd ak professeur euh, Assane Diakhaté ci an nisaam ak tarbawi yi ak Sénégal yi te mooy système éducatif bu Sénégal bu dee ci dibeer ji danañu ànd ak Serigne Babacar Seck ci al-Ubudiyya bu dee ci altine ji incha allah Serigne Amsatu Amsatu Jaxate la ñuy fas yéene àndal ci min axlaaqi Seyxul Xadiim te mooy lenn ci jukko yi nga xamante ne Seyxul Xadiim jukko ko bu dee talaata ji danañu fas yéene ànd ak Serigne Lamine ci alaqatul insaan bil xayawaan bil xayawaanaat muy relation bi nga xamante ne moo dox diggante doomu aadama ak bàyyi ma yi bu dee ci àllarba ji te mooy eh, njeextal ñetteelu ay bés gi sëriñ Seexuna Ka la fas yéene daal ci alkataatib alquraaniya te mooy daara alquraan yi kon li ñu def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Saalihu Mbàkke ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko ci yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bu ma sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi sëriñ Muhammadul Muntaqa di ko ñaanal suñu boroom dëgëral ko kàttanal ko ba mu àggale yéeneem ak yéeney kilifa yi ko jiitu ñëpp di ñaanal kilifa dëkk bii di sëriñ Abbas Mbàkke ñaan suñu boroom kàttanal ko te dëgëral ko ba suñu boroom àggale ay naalam ak naari kilifa yi ko jiitu yëpp gannaaw loolu maa ngi ndokkee jullit ñëpp ci weeru kóoru tedd wi ñu nekk du ñaan suñu boroom mu nangu ñu suñuy jëf rëcc rëcc yépp suñu boroom jéggal ñu ko ñu ngi ciy jot a jëf yépp tuñ suñu boroom nangul ñu ko maa ngi nuyu bu baax ñi nga xamee ne mbokk yu baax yi ma àndal jóge Tuubaa muy Serigne Xaadim Mbàkke moom suñu Abdou Aziz mu suñu baaram ak sëriñ seex naa jóob njekk ak sëriñ papa di nuyu bu baax suñ mbokk yu tedd yi ñu fi fekk muy waa muassasatul Wafa di leen sant bu baax ci invitation bi ñuy invité ak dalal gi ñu dalal fii ci Darou Moukhty te naa nag luñ jublu mooy bëggal ñu njariñ rek ak bëggal ñu lu baax moo tax ñu def loolu waaye day mel ne kenn ci ñoom lañ lañ dalal kenn ku bokk ci ñoom ci mbooloo mi ku bokk ci ñoom lañ lañ dalal koo xam ne day jéemantu rek kon ñu ngi ñaan yàlla boole ñu dimbali ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen sant bu baax ci taxawaayu rafet yi taxaw ci diine ji ak ci yaatal xam-xam mu nekk loo xam ne jullit yépp kontaan nañ ci mbokk yépp bég nañ ci mu nekk loo xam ne tamit rawatina ni liñ tax ñu gën cee bég mooy yaatal gi ak defin yéen koy defe ba tax na jamono ji ñépp a ngi def waxtaan yi te loolu yàlla dogal na ci yéen la ba ñépp roy leen ci waaye nag alfadlu lil mutaqaddim kon nag kenn ku bokk ci yéen rek muy ñëw jéemantu kon tey loo xam ne euh, sant ngeen ko mu fas yéene koo def gannaaw loolu tom bi ñu joxoon war cee waxtaane mooy alxanaatu mooy doylu alxanaatu buñ ko waxee li muy fii mooy doylu baat bu gàtt la waaye maanaam yaatu la di loo xam ne nit ki boo ko amee <clears throat> bari du mu ko mën a jariñ waaye bu ko ñàkkee bare na lor yum ko mën indil tax nit ki ngir mu topp diineem niñ ko ko digale bàyyi la mu ko tere faaw doy lu kooku da koy am soog koo man ngir mu organiser àddinaam tam ak dundam faaw doy lu kooku da koy am waaye su bëggee noppal boppam noppal moroomi nitam itam doylu googu faaw moom ko moo tax doom bu am solo la boo xam ne mat naa waxtaane lool ñu bëggoon koo tënk nag ci tomb yii mooy lan mooy doylu mafhumul xanaa buñ ca jógee ñu jàll ci yan daraja la am yan niveau la am mooy maratibul xanaa ba ja topp mooy wàccukaayam ci lislaam mooy makaanatu fi bu ci jege mooy gàllankoor yi nga xamee ne kii bëgg a doylu gàllankoor yi kay gàllankoor ba du mën doylu muy mawaaneewul xanaa muy jógee jàll ci sabab yi nga xamee ne ki bëgg doylu fi mu mën a jaar ba doylu mooy al asbaabu al muaddiyatu ilayha buñ ci jege nag ñu jeexale tëje euh, njariñ ñi xamee ne ku bëgg a doylu njariñ yi mu lay jural ak résultat yi mu lay jëral te mooy fawaa'iduha wa nataa'ijuha kon doylu mooy lan buñ ko waxee moom mooy nit ki gërëm loo li ko yàlla jox ni yàlla séddalee daal danga ni yàlla li ko yàlla joxoon te yàlla séddalee ko noonu mu neex ko mu doy loo ko ba ja topp moom mooy mu doylu ci li ko suñ borom jox li ko yàlla jox bàyyi yoqamti ko ak yóotu loo xam ne yàlla jox ko ko doylu tam bokk na ci nit ki doyloo ci lu dagan ci gépp anam moytu lépp lu araam ci gépp anam bokk na ci doylu nit ki di yem ci lim moom bàyyi lim moomut bañ ca am soxla bokk na ci doylu nit ki feesal dell ci xolam ci gërëm loolu yàlla def sori lool jàmbat ak mer ci suñ borom ni suñ borom seetlee mbir yi kon ki nga xamee ne day jàmbat ni suñ borom mi aji bindi ak aji wërsëgale ki nga xamee ne day jàmbat yàlla kooku doyluwut ki nga xamee ne tam day yuqamtiku di yóotu lu mu moomut kooku tam doyluwut ki nga xamee ne tam bu wutee amut mu mer kooku tam doyluwut ndax tam suñ boroom ni binde àddina moom mooy nit dangay bëgg dara di ko wut fekk na loolu gënut ci yow naka noonu tam bu ñu waxee doylu ki nga xamee ne Euh, daa ñàkk ni muy doyloo ki am tim noonu la war a doyloo ki am ni muy doyloo moom mooy mu gërëm loo ak sant mu gërëm ak sant di ko yàlla jox ci wàllu wërsëg wërsëg bi ko yàlla jox boñ koo foyee def ci lu neex yàlla moytu cee def naqar yàlla te alal jooju tamit bu nga ko fonk fonk koo xam ne dugay dugal ci xolam ba mujj nekk jaamu ba alal jooju alal ji yaa ko waroon yilif waaye bu mu dem far yow nga nekk ab jaamu mu yilif la moom moomu tam ak doyloom ki am alal tam ak doyloom bu mu ko yóbbu ci kawe kawelu di xeet ñu ëppale bu mu ko yóbbu ci muy noggutu def ko jumtuwaay boo xam ne day noggutu way ñàkk ñi ban day nangu li ñu am ko si néew ni ñu ko gisee ci jamono ji ak ak doyloom tim moom ki am tim ba tey bu tax mu sàggana àqi nit ñi ba ñàkk teg nit ñi fenn ñàkk ay mbokkam fenn ñàkk teggin ay mbokkam waaye ñàkk worm ay mbokkam ngir baa mu jural ko mbewte gi mel noonu ki xamee na daa daa ñàkk moom ak doyloom leer na te moom ak doyloom moom mooy mu yem ci li ko yàlla jox rek li ko suñu boroom jox mu mu yem ci doyloo ko bañ a jàmbat bañ a mer bañ a tiit ci ni suñu borom séddale mbir yi waaye mu bañ a yuqamti ko tamit di xool li nga xam ne moo nekk ci loxo nit ñi waaye mu feewu bu baax doy loolu ko yàlla jox bu baax bañ a dugg ci lu araam bañ dugg ci loo xam ne diineem da koy tere kon na doy lu googu lu am solo la ñu jamono ji ndax problème yi am ci àddina bi ak nim tasaaroo ci eh, réew yu jullit ñi loolu war naa tax ñu waxtaan ko te loolu li ko waral lépp moom mooy nuur gi nuuru ci àddina ba fàtte borom bi ak la taxoon mu indi ñu fi boo gisee jàmbat gu bari gi ak mer gu bari gi ak ñàkk gërëm loo ni yàlla séddalee loolu lépp ñàkk doy loo ko waral boo gisee fuqale gu mett gi xew ci réew mi ak bëgge gi doy lépp ak doy loo fi amut boo gisee iñaanante gi ak bañante gi ak noonoo gi loolu lépp ñàkk doy waral boo gisee xëccoo gi ak triangle metti gi xew ci réew mi ak sàcc gi ak noonoo gi ak ñàkk dimbalante gi loolu lépp ñàkk doy waral kon nag lu am solo loo xam ne lu mat a waxtaane la lu mat a delloo si la ngir jullit ñi mën a xam fi ñu teg seen tànk kon doylu yan daraja la am buñ ko waxee boroom xam-xam yi dañoo séddale ko dañ ko séddale ñetti xaaj bu kawe ak bu nekk ci digg bi ak bi gën a bi gën a kawe mooy ki xamee ne dafa doy loolu ko suñu borom jox jéematu lu mu ci dolli jéemu cee xëcc jéemu cee ñañ jañ moom daa ci la ko yàlla jox rek jéemu cee dolli dara boobu nag doylu googu nag mooy doy bi gën a kawe te boobu maqaama maqaama bu kawe la nit yàlla yu màgg ñi tedd ñi seenu melokaan seenu melokaan la ñu ci jox message rek seydina Ibrahim bi nga xamee nag euh, ñu ngi koy dugal ci kàmb sawara kooku te Jibril kar ko na ko ñaanal suñu borom mu musal la ci waaye dana ko duma ko ñaan sax xam na sama mbir rek loolu doy na ma duma ko ñaan xam na loolu mooy doy li nga xam ne moo gën a tawe xam ne yow mooy doy cent pour cent xam ne yow ñoddu woo ci dara amoo ci bëgg amoo ci bañ lépp da koo delluwaat yàlla loolu mooy doy li gën a kawe te loolu gis nañ ci dundu bi sallallahu alayhi bu baree bari ah, lu mel noonu xew ci dundam suñu sëriñ si Ahmad Bamba tam lu mel noonu tam xew na ci ay jaar-jaar lu baree bari tom bi ci bi ne ci digg bi mooy ki xamee ne moom li mu soxla rek moom moom moom mooy ak doy la maanaam mu soxla rek la bëgg li mu bëgg rek mooy soxlaam fajo bu soxlaam fajo laneen la ca mën na koo joxe baa mu sàkkal tax waaye soxloo ko loolu mooy ki nga xam ne misal na ki nga ne dafa am soxla si un million bu ko deux millions dikkalee un million ba ja des da koy mayee da koy joxe rek ndax moom benn million la kon la ja des daanaka ko jëfandikoo ndax soxloo ko te loolu nag lislaam da ci ci yare ndax Seydina Omar am na waa joo xam ne daa ñëwoon ci moom di yalwaan euh, Seydina Omar sarax ko ba mu ko saraxee ba noppi mu gis ko ci geneen kër mu yalwaan mel na nu Omar ba ba mu ko woowee eh, am na daani yu metti yu mu ko teg ndax daa waroon yem ca la ko joxoon rek doyloo ko li ci topp nag xam ne mooy ci gën a suufe mooy ki nga xam ne limam doy ko waaye nag bu dolli ko mu jël moom daal lii mu am moom doy ko waaye moom daal lu dolli ko mu jël te waaye nag defut yenn coono itam nag moom pour mu dellu pour mu dollee ko nag moom daal teewul moom mu dolli ko mu jël denc boobu nag mel na li ëpp ci nit ñi dayu jamono jii foofu lañ nekk kon nag doylu buñ ko waxee wàccukaayam ci lislaam lislaam day diine ju ju mat joo xam ne daa man daa daa daa daa ak mat ci génn gépp gépp wàll mat gi mat daa mat ci gépp wàll mu nekk diine joo xam ne suñu borom da koo fonk jël ci mu gën a fonk ci yonante yi yónni ko moo tax sama moom yonante bi sallallahu alayhi wax ne dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafetee doylu moomu nag nekk jikko joo xam ne daa nekk jikko yi ñiñ tànn ñi nekk màndarga màndarga way ragal yàlla yi nekk melokaan ci melokaanaw ñi nga xamee ne suñu borom daa def ñoom ak texe te dafa leen tawféex mu nekk jikko joo xam ne nit ku bu ko jikkowoo xolam day dal xolam day xelam day sedd day am nooflaay ay cëram dañuy mucc ci jëf lu araam day noppal boppam noppal ñi ci des moo tax nag salaam noonu la amee solo moom doylu lislaam du ñàkka du maanaam du ñàkk a soññee jëme ci du du ñàkk mu fonk du ñàkk mu jox ko gëdd te doylu googu ko jiite mooy suñu roykaay mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam te suñu boroom def ko muy koo xam ne ab royukaay ci ñun te suñu borom moo ko wax ne wala tamu dayna ayna wala tamu danna aynayka illa ma mata'na bi aswaaja minhum sahratal hayatud dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika xayrun wa abqa bul tàllal say bët di ko jëme ci li may ñenn ñi xam ne dama leen wërsëgal ci àddina nga ngay xool ma leen jox lool boo ko defee dalay indil fitna te ëllëg la ma la dencal moo gën loolu fépp moom yonent bi sallallahu alayhi nag daa nekk ki gëna màgg ci doylu maam ki gën a bi gën a màgg ci doylu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk nga xamee ne mboolem jikko yu mboolem jikko yépp tamit ni mu ci nekk royukaay noonu la nekk royukaay ci ak maan ak ak doylu mooy yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne ku doylu la lool nekkoon ku dëdd àdduna lool nekkoon koo xam ne daa gërëm dooli yàlla def lool nekkoon koo xam ne sax daana muslu sax ci ci euh, doylu maanaam ñàkk doylu daana ci muslu am na ñaanam koo xam ne day wax ne allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'in la yusma day ñaan suñu borom yàlla ngay yàlla nga musal ci xam-xam boo xam ne amul njariñ ak xool boo xam ne ragalut yàlla ak bakkan boo xam ne du regg bakkan boo xam ne du regg mooy bakkan bu du doylu ak ñaan goo xam ne yàlla du ko dégg kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa nekkoon koo xam ne ku doylu woon la ci lekkam doylu woon ci ak naanam te mënoon am lekk gi gën a neex mënoon am naan gi gën a neex waaye teewut lekk gu yamamaay daan lekk naan gu yamamaay daan naan noonu mu doy la woon tamit noonu la ci yara woon njabootu boppam gi ndax wax ñoo jël nañ ci saxi saxiixu muslim ak buxaari yi yépp jële nañ ci ñoom mu ne sayyidatuna Aysa radiyallahu anha mas naa wax Urwa Urwa ibn Zubayr ne ko yow sama doomi bokk ñun de nekkoon nañ ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa waaye daanañ toog ñaari weer yoo xam ne kër yonent bi cin du fa tàkk xorwal euh, daan ko lu waral lool lu tax cin du fa tàkk mu ne ko euh, mu ne ko liñ daan dunde weesu wut ñaari ñuul yi may alasoo daane muy atamru wal maa tàndaram ak ndox rek leen daan dunde waaye yonent bi sallallahu alayhi daa amoon ñaari eh, daa may dëkkandoo yoo xam ne dañoo bokkoon ci waa ansaar dëkkandoo yooyu noonu ñoo ko daan léeg-léeg ñoo ko daan indi soow léeg-léeg nañ ci muslim tim sax ma muslim mu ne Sayyidatu Aïsa wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam faatuwut maanaam dund na ba faatu daal Euh, musta regg ci ci ci ci benn bis ñaari yoon ci mburu moo xam dafa ànd ak diw mburum ànd ak diw mu lekk ko ñaari yoon añ ci reer ci mus koo def te xam nga ne mburu mu am diw muy mel ne jamono ji rek nga ne mburu mu am bër bàyyi mel noonu xam nga ne lekk gu am solo lekk gu yamamaay la te mus cee lekk ñaari yoon ci bis bi kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon koo xam ne dafa doylu woon euh, ci lekkam doylu woon ci yéreem doylu woon ci warukaayam doylu woon ci dëkkuwaayam doylu woon sax ba ci tëddukaayam mboolum lu nit da aajo woo daal da ca doylu woon ndax jëlee nañ ci Ibnu Mas'ud mu neen taf daal sallallahu alayhi wasallam suñ koo fekk muy nelaw ci ab rombu jaan bi mu jógee ñu gis yaram xaw a dërgën ñu ne ko teñ laa wutal luñ luñ la ca mu ne aajoo ko man maag àddina defuñu nenn ndax maa ngi mel ne ci àddina koo xam ne daa ak gawar jëm ci dëkk naaju tàng mu jaar ci ker du noppalu ba ker gi sedd rek mu jógaat dem noonu laa mel ak àddina kon loolu jëru ko yonent bi sallallahu wasallam noonu mu doylu woon nag noonu mu doylu woon noonu raye yare woon waa këram ñu tedd ñoom ci doylu googu muy soxnay boppam yar leen ci ñu muñ yar leen ci ñu dëddu àdduna yar leen ci ñu sàkku ngërëmal yàlla te moytu mbir àddina yi toloon suñ borom moo ko wax na ko yaa ayyuhan nabi xul azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fa ta'aalayna ummatikunna wa sarrihkunna saraahan jamila in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara al fa inna la a'adda lil muhsinaati ajran azima bu fekkee yéen soxna yonent bi sallallahu alayhi bëgg àddina ak taarub àddina mën naa leen koo jox waaye bu fekkee da bëgg la nekk fa yàlla ak ak yonent bi ak àllaaxira ngeen muñ te ànd ak yonent bi sallallahu te xam ne la nekk ci yàlla leen yàlla dencal ëllëg moo ëpp moo ëpp lii foofu moo tax ñu tànn yàlla tànn yonent bi tànn ëllëg muñ mbiri àddina yi muñ néewu alal ngir la xeemeem yool ba leen yàlla dafay ëllëg jël nañ ci saxiixay ni Seydou Seydou Taïs mu wax ne yonent bi sallallahu diir bu ñëwee Madina jóge Makka ñëw Madina dund na ba faatu te mus rekk ñett fan yoo xam ne pepp mburu pepp mburu mus ñu rekk ñett yoon ñett fan yu ñu tegale ñu ñu lekk fi bépp mburu ba rekk mustaaw diirub mu nekk Madina te bépp mburu xam nga luy lekk bu yamamaay la boo doon xool mooy pepp yi tollu jamono pepp yi peppum suuna ba ceeb ak yooyu rek lay tolloon noonu mu ci yare woon ay soxnaam noonu la ci yare woon ay sahabaam sahabatu kiram ridwanullah alayhim ajma'in ñu nekkoon ñoom dañoo doyloo woon leen suñu borom leen suñu borom jox ñu doyloo ko moytu xëccoo ci àddina ak ëppalante waaye ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw gàddaay jóge euh, Makka ñëw Madina bàyyi fa seeni alal bàyyi fa seeni suuf bàyyi fa seeni jumtuwaay ba nga xam ne saxaaba ci Madina àggoon nañ ci tarut xiif koo xam ne dañuy takk ay xeer ci seeni biir ngir tarut xiif te biñ ma nekkee Makka lekk yi gënoon neex lañ doon lekk naan bu gënoon neex lañ doon naan danga gis sama boo xam ne menn buubu lay suturloo menn buubu lay am moo xam ne mu lay suturloo te bi mu nekkee Makka yére yi gën a rafet la am solo kon loolu ak doylu mënu ko gën a kawe am na benn waay boo xam dafa ñëwoon ci euh, Abdullah ibn Umar di ko jàmbat Seydina Abdullah ibn Umar daan na ko ndax am nga soxna mu ne ko waaw mu ne ko ndax am nga kër mu ne ko waaw mu ne ko yow kon yaa ci way woomañ kooku daan na ko man man moo ne boole naa sax am mbindal de mu ne ko nag yow ab buur nga ci buur yi buuru màgg nga jël nañ ci Buxaari yi mu ne muy mu Abi Hurayrata radiyallahu anhu wax na ne euh, am na juróom-ñaar fukki saaba ci saaba yonent yoo xam ne gis naa leen ñoo xam ne ahlu suufa lañ leen di wax waaye kenn ku ci man kenn ku ci am mbubb mu baax amul koo ci gis benn taraxlaayu lay taraxlaayu ba benn mbalaan moo xam ne da koy takk ci doq mu wàcc ba ci ay bëti ba mu wàcc ba ci ay yeelam mu koy suturloo waaye yére yi ñu sol sax amuñu ko kon nag loolu kiimaan la jël nañ ci ibnu majja mu ne salmaan bun faris bi mu tawatee tawat yi nga xamee na moo ko génn àddina Saadu Saadu ibnu Waqaas dafa ñëw seetsi ko Salmaan di jooy sax du na ko yow sa mandoo yooyu ndax yow ànd nga ak yonent bi sallallahu alayhi defal nga lislaam bi defal nga lislaam bi kon looy ragal dee rek lu tax ngay jooy salmaan na ko loolu taxul may jooy ragal bëgg àddina taxul jooy waaye li tax may jooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama am kóllëre dafa ko dama ko wëllërantoon ak moom dama jàpp ne fecc naa kóllëre kooku mën na ko loo wëllërantoon ak yonent bi mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo mas ànd mun ma Salman àddina bu fi bëgg lu dul koo xam ne ki nga xam ne day war ak gawar di tukki damay soxla ci ka gawar ga bu bul soxla bul soxla ci àddina du weesu loolu te damaa gis ne damaa am matériel bu bare bare te matériel boobu wax boo xoolee ñàkk solo loo xam ne euh, boo ko doon xool jamono ji gën a ñàkk dam am loolu lay tollool xam na fi ne bi mu génnee àddina euh, euh, lim bàyyi xam ne bagage yu ñàkk ñàkk sol la te moom jàpp naa loolu matériel la bu am solo kon wàccukaayu lislaam ni mu amee solo moom mooy doylu euh, ci lislaam kon suñu sëriñ si Ahmad Bamba du moom tit noonu la ko joxe woon gëdd moom tit ci gépp ci wàll yépp moom ndax moom ñun lii ñu tuddee ay alal moom du ko tuddootoon alal moom sëñ bi lii moom ñu tuddee alal moom jàppee ko mooy alal sax far moom ndax dafa wax ne kantil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamu fiddatin wala jamu zahab moom lool la jàpp alal alxuraan ak hadiis loolu la jàppee alal waaye alal yi ñoom moom mosu koo jàpp alal te wax na ko sax faneen ndax moom neen àddina bi ci munta ñàkk moom lay jël daf ko ëpp yóbbal ba àjjana axastu min duniyaaw zaadi lil janaan li ci mënta ñàkk rek lay jël daf ko yóbbal ba na waaye laneen laneen ni ci des amu ci soxla war a sëriñ bay jaaxata wax ko ku dul yow du fob xaalis di sànni ci biir dex ku dul yow du fob xaalis sànni ci biir dex xaalis yi nga koy fob di sànni ci biir dex loolu mëseetu ko ko gis ndax loolu doon jamono ji ko jox un ci wéetaay yaakaar naa doo sànni ci def yaakaar naa da nga da nga sa poche bu gën a fonk ca ngoy def kon nag sëriñ bi noonu ni mu bañe woon xaalis ak ni mu bañoon alal ku ñu mel musée su ko gis ci moom noonu mu doyloo woon nag noonu la euh, soññe woon murit yi ñu ñu doylu moo tax mun aleykum abi siddiqi abi tawakkuli abi tawaadi abi tawaadi bi xasfil amal dénk leen ñu gàtt mébét gàtt mébét nag mooy doyul kon nag sëriñ bi eh, dajay yar murit yi former leen ci bañ nekk ci misaal yi gën a kawe te loolu bokk na ci misaal yooyu suñu maam ju tedd ji nga xam mooy borom dëkk bi nekk Cheikh Ibrahima borom daaru kenn gënu ko woon a ndax koo xam ne du ñoddi du jañ du ñoddi du daj du jañ kooku muy bokkoon ci maratib muy bokkoon ci martaba yi gën a kawe xamee ne amul looy ñotti sa bopp amul loo bañ looy jañ sa bopp ni ko saaxir bu waxe du du du du ñodd du jañ mooy borom yenaaya te moom maam Cerno moomu àq ji nga xame ne moom la suñu borom amoon ci moom da ko jox ba mat sëkk waaye li moomoon ci boppam da ko joxoon sëriñ bi ba mat sëkk xam ne amul ci boppam dara loolu nag doy mu doy koo gën a kawe ndax ku yeex taxawal kër la sax ba sëriñ bi sañ digal ko mu sañ ci dëkk bii kon kooku moom tit doy lu misaal la ci kon tomb bi nga xam noo jëm ci wàllu makaanatuha fi islam wàccukaay islam foofu lañ koy yamale ba ci topp mooy yi nga xamee ne mooy teree doylu yi teree doylu nag yu bare bare la waaye bokk na ci rek di fréquenté borom alal yi borom alal yi di toog ñoom ak di jaxasoo ak ñoom ci lu dul lor loolu day waral ñàkk doylu ni ko sëriñ bi waxe suñu sëriñ Tuba radiyallahu anhu juróom-ñaati juróom-ñaari jataay yi mu doon tudd te jataay bu ne mu wax da koy gàllankoor bi mu egsee ci jataay way way koomal yi jataay yi woomal yi dane seeni jataay ñaari fay juddoo muy xër ak xeemeem xër ak xeemeem nag mënut a ànd ak doylu bokk na ci yi tere doylu moom mooy nit gi mm, di denc am loo doy ba noppi di denc loolu day tee doylu ndax li am lu la doy boo amee rek mën nga ko téye nag dund ko yam ci waaye du wut leneen du ci dollee nag loolu day tax dalay xëcc ci ñàkk doylu bokk na ci tim liy waral nit du mën a doylu mooy bàyyi jàng alxuraan ak di ko settantal alxuraan ni mu ak boo ko dee jàng di ko settantal li mu lay wax boo ko dee def day tax nga doylu bokk na ci yi nga xamee ne day tere néew fàttaliku ko néewu fàttaliku ko ni mu boo ko dee fàttaliku danga tax nga doylu bokk na ci yi tax li tax nit lu ma doy lu mooy nuur ci bànneex ak nuur ci àddina ba mu ëpp ba jégg doya yooyu day tax nit ki du mën a doylu bokk na ci yi tax nit ki du mën a doylu mooy nit ki ëppal ci lu dagan suñu borom jox mu xaabaabal ci ëppal ci loolu si day waral nit ki du mën a doylu kon sabab yi nga xamee ne moo ñu àggale ci ku bëgg a doylu nag nooy def moom mooy mooy nit ki di ko jéem jéem ndax nit ki lu mu bëgg jéemlu boo ko jéem jéemloo ba noppitim nag nit ñu baax ñi fi jiitu woon ngay jàng seen seen siira bokk na ci sabab yi tax nga man àgg ci doylu moom mooy nga diggu doomu ci sa sa dund nga diggu doomu ci sa dund bañ a ëppal fekk boo boo yoree dara baa boo yoree xaalis baa boo gañee marché ni ñu koy waxe nga jël ko yàqute ko baa nga def ko ci loo xam ne du farata ba jeex nga dem di wutuwaat loolu loolu daay tax da yóbbu ci ak ñàkk doylu sagam am nga dara rek da ko war a téye def ca farata yam ca bu ko defee loolu moo lay jural ak doyoo bokk na ci tim yi nga xamee ne day sabab lu day tax nit ki mën a doylu mooy bu koy ñaan yàlla ndax jaam bi xamut mënut kon ni dimbalu ko yàlla di ko ñaan yàlla yàlla defal ko ak doylu ni ko nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko doon ñaane di ñaan yàlla defal ko bakkan boo xam ne du rekk di ñaan yàlla musal ko ci na ko noonu tamit suñu sëriñ si Ahmad Bamba ñaan na ko fu bare bari ci ay ñaanam bokk na ci tamit sabab yi tax nga mën a doylu mooy nga gëm yàlla gëm yàlla gu wér xam ne wërsëg suñu boroom moo ko yor moo koy séddale na mu ko neex ajiwut ci xelum nit ki ajiwut ci kër kër ju bari waaye yàlla moo koy séddale boppam na mu ko soobee loolu bu ko jaam bi xasee xam rek dana tax mu nopp noppalu nag te doylu bokk na ci sabab yi tax nit ki mën a doylu mooy muy xool ñiim ëpple tey bañ a xool ki ko ëpple te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa ajdaru ala tasdaadu ni'matullahi alaykum dangeen xool ci ñi ngeen tane te bañ a xool ci ki ngeen ki leen féete kaw ndax loolu ween ko defee day tax ngeen xeeb xéewalug yàlla kon bokk na ci yi tax nit ci mën a jëm ci doylu mooy mu fas ne suñ boroom moo seddale wërsëg wi te dafa da ko wutale ci nit ñi te loolu la tax mu def ko xikmaam la boo xam ne lam ci jublu ma moo ndax nit léeg-léeg nga bëgg dara fekk na loolu gënu ci yow léeg nga bañ dara fekk na loolu moo gën ci yow wa asa an takrahu shay'an wa khayrun bokk na ci yi tax te nit ki mën a jëm ci mooy muy fàttaliku dee ak di fàttaliku bàmmeel loolu dana tax nit ki du xër ci àddina te nga bàyyee xel na am na lii ngay wut ko bëgg am nañu lu ko ëppale fuuf ñoo xam ne tey ña ngi ca bàmmeel yi tëdd yooyu boo ko dee xalaat dana tax doo xiir ci euh, euh, àddina bokk na ci tim yi tax nit ki mën a doylu mooy nit ki xam nañu xam ne euh, doylu tedd nga bakkan la waaye bëggee toroxte la nit ki nag bu dee xalaat tedd nga kooku dana tax mu mën a doylu bokk na ci tim yi waral nit ki mën a doylu moom mooy di jàng alxuraan ak di seetantal aay yi nga xamee ne day wax ci wàllu doylu yu mel ne wa maa min daabbatin fil ardi illaa ala llaahi rizquhaa loolu boo xamee ne xam ne suñu borom moo gàddu wërsëgu nit moo ko amee te moo koy jox loolu dana tax nga dalal sa xel dana tax tamit kër kër yu metti yi nga wàññi ko bokk na ci nga xam ne alal ji ngay dajale ak alal yi ngay kër këree mën naa muur sa xol mën naa occuper sa xol ba ñodde de jëmale ci lu araam ba luñ si te xol moom bu wàccee yoon rek cër yi fekk ni ko sëriñ bi waxe alxalbu kal maliki lil a'daa'i mahma yajtami bil amtiraa'i xol moom bu wàccee rek tarxiise rek cër yi topp kon nag boo xamee na kër kër ji nga def ak nii ngay wut alal mën naa muur saaxal ba nga jëm ci wala baa nga jëm ci nga bàyyi xel ne tim lii ngay wuttim alal ji ngay wuttim ndax boo ko amee ngay wut loo xam ne lii boo ko amee ndax danga ko jariñoo ngay bàyyi xel loolu te yent bi sallallahu ndax bakkan du faatu mukk te wërsëgam matut mënut a nekk ku faatu rek su wërsëg dafa jeex loolu am na xis buñ ci nekk boo xam ne dañuy wax ne daa benn waaye boo xam ne dafa nekkoon ci teen dafa root bi yóbbaale mu daanu ci biir teen bi bi mu daanoo ci teen bi nag euh, am sàmm yu fa jaar di lugat daag bi far mu mu génnaale bi mu génnee sàmm yooyu yoroon am soow ñu ne ko léegi xaaral jox la ci soow mi nga naan ci ba noppi wax ñu noo def ba dugg ci teen bi bi mu naanee ci soow mi nag daal ne leen teen bi daal dama doon def nii def nii def nii far tàbbi ci biir bi mu koy misaal daal tàbbiwaat ci biir yoon woowu da moom tàbbee daa faatu moom waaye boobu dañuy wax ne soow moom moo desoon ci wërsëg mënu ko ñàkkal naan faw mu naan ko moo tax wërsëg faaw rek nit ki bu wërsëgam jeexee faaw mu faatu léegi nag njariñ yi nga xamee ne moom mooy njariñ yi nga xamee ne moom mooy tax mooy indi ak doylu yu bare bare waaye dañ ci tudd yenn rek euh, bokk na ci feesal feesal sab xol dell ci gëm yàlla ak dëgërloo yàlla ak gërëm yàlla def ndax nit ki bu fekkee dafa doylu day wóolu na wërsëgam yàlla moo ko amee wërsëgam yàlla moo koy séddale yàlla mooy séddale wërsëg bi dara tam na gëm te yàlla moo yore wërsëgam gëm gu dëgër googu ak wóolu googu noonu ak euh, gërëm googu yàlla loolu bokk na ci njariñu doom yi Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wax na ne euh, man daal ak bu ma ëppee yaakaar mooy bis bi nga xam ne damaa xëy suba ñu ne ma kër gi dara nekku fi boobu daal ci lay ëpp yaakaar ndax xam naa ne faaw wërsëg dana ñëw loolu suñu boroom moo amee wërsëgu jaamam waaye waaye biñ ne ma dara amu fi daal dana boobu lay ëpp yaakaar sama bopp imaam ahmad nee na asarru ayyaami ilaya yawmun asbahu wa laysa indi shay'un bis bi ma gën a yaakaar ëpp bis bi nga xamee daal ci lay gën a bégee neen mooy bis xam damaa xëy suba yoruma dara bis bi suba daal yoruma dara bis boobu ci laay gën a bége sama xel ci lay gën a dale loolu nag woote bari ci jamono ji ku xëy suba dara day mel ne dangay dof xasanul basri rahimahullah wax na ne ina min don fi yaqinika an takuna ma fi yadika athaqu minka ma fi yadillah azza wa jalla neen bokk na ci doyadug yàq li nga xamee moo nekk ci sa loxo nga gën ko wóolu foofu la nekk ci loxol yàlla masalan ki nga xam dafa yor un million denc ko gën a wóolu un million ba mu denc mu gën ko wóolu ci wërsëgoo ko yàlla dencal nee na loolu boo ko defee rek yaqiin amu ci dara ba boo ko amee tamit doy dina lool bokk na ci njariñu doy tooy doylu mooy dalay indi dund gu tey dund gu dal alxayaatu tayiba ni ko suñu borom wax man amala saalihan min zakar na unsa wa mu'min fa nuhyiyannahu xayaatan xayaatan tayiba googu ibnu abbas ak imaam ali dañ ne mooy mooy doylu ci boobu maanaa sax ci la ibnu jawsi ku ñuy wax ibnu jawsi ci la wax ne man xanaa taaba aysuhu man tamaa taala tey suufu képp koo xam ne nee na nga doylu sëb dund day dal sëb sëb dund day teey day dal waaye képp koo xam ne danga bëgge sëb dund day tuuy day doy di bokk na ci euh, njariñ yi nga xamee ne da ko indi mooy nit ki da ko indi maam doy lu kooku da ko indi ak sant yàlla te sant yàlla xam ngeen ne ni mu mel ci ni ko suñu borom fonk ak ni mel ci diina ba suñu borom nee na bi ngeen santee ma dool leen kon nag xeeb da nga am ku xeeb da nga am rek lu jëpp doo sant te boo santul nag doo mën a doy la moo tax yonent bi sallallahu sax kun waraan takun abada naas wa kun waqaan boo xam ne boo boo bëggee boo boo sàmmoo daal da nekk maanaam ki gën a mën a jaamu yàlla ci nit ñi bu fekkee kon bokk na ci njariñ doy lu yooyu day tax nga mucc ci lori lori àddina day defal ak texe bu baax tamit ndax bari na nit ki lu muy bëgg fekk na loolu ay lorom la ndax xale bi nga xamee ne dafa jël ak gaal ne day dem Europe day tukki mu dem ba ci biir gaal ga far bakkanam des kooku bu doylu woon fekkee fekkoon doylu am na euh, mu jëfandikoo xelam ak cër yu ko yàlla jox toog ci réew mi liggéey fi mën naa am la ko dal da ko dal mën naa am tedd nga tal la ko dal mën na koo bañ a dal ki nga xamee ne tamit daa fekk bitugub jaamur mu dajji ko ñu ray ko fa ba police jàpp ko bu fekkoon doyloon na tamit loolu mën na ko caa fekk ki nga xamee ne tamit daa tëdd ba guddi fekk géttug jaamoor mu euh, tekki ko jiital leen ñu jàpp ko moom tit euh, ñu ray ko ba police jàpp ko tëj ko bu doylu woon tamit mën na ko caa fekk moo tax yonent bi sallallahu wax ne euh, tuuba liman hada bi tuuba liman hada ila islaami wa kaana aysuhu texe ñeen ki nga xam ne suñu borom du ko gindi jëme ko ci lislaam defal ko dund koo xam ne ak kafaaf la mu doyloo ko moo tax sëriñ bi saa wax ne sumal kafaafu afdalu min faqadin wa min xinan kafaaf mooy dund gu mooy lu yam doy ca rek comme kilifa yeeg mag ñi ni daan dund xam ne dund kafaaf la dund xam ne taraang yi dana fi nekk waaye doo yor dara waaye daal da dund taraanga daal waaye doo fi du ñuy dajale du du ñuy denc du fi nekk loolu mooy kafaaf mooy doo ñàkk bopp waaye doo doo am bopp bokk na ci euh, njariñ yi nga xamee ne doylu moom lay jural ki ko def mooy dalay fegal ci bakkaar bakkaar ndax am na bàkkaar yoo xam day ne ci xol mel ne kiñaan mel ne jëw mel ne rambaaj mel ne wax lu dëkk bàkkaar yu màgg yooyu ñàkk doyul day tax bàkkaar yooyu nekk ci yow te bari na bàkkaar yu bare bari yoo xam ne li ko waral mooy di ci pousser nit ki mooy ñàkk doylu moo tax ñàkk doylu moo ko indil bàkkaar yu màgg yooyu waaye bu doylu woon na ko yàlla jox bàkkaar yooyu mën na ci mucc moo tax Ibnu Mas'ud wax ne yaqiin buñ ko dee wax mooy nit ki gërëmloo gërëmloo nit ki bañ a gërëmloo nit ñi ci loo xam ne mbirum yàlla dajaa nekk nit ki tim bul añaane kenn la ko yàlla wërsëgal bul yedd kenn ci loo xam ne danga ko waroon am tim nga jàpp nit moo la ko xañ neen bul yedd kenn jàpp na moo la xañ dara yàlla mooy xañe ndax wërsëg ak xir du la ko jox maanaam euh, nit ku la bañ tamit du tax wërsëg wàññeeku moo tax saahir bi waxoon ne euh, arisqu maqsumun walaw walaw jëb walaw jëbhatul asad wërsëg bu nekkoon ci jëb gaynde ci faaw nga jot ci maa tax suñu borom tabaaraka wa taala ci xereñam ak ci xam-xamam ci la defee yërmande ak mbégte ci yaqiin mu def am tiit ak njàqare akum mer mu def ko sikk sàkk moo tax ci xekk ma ñu wax ne ki nga xamee ne moo gën a bari njàqare ci nit ñi mooy ki iñaan wajadtu atwala naasi man alxasuud wa anahu maisan alxanuut ki gën a ëpp njàqare ci nit ñi mooy ki nga xamee ne dafa iñaan ki gën a neex ak dund ci nit ñi mooy ki nga xamee ne dafa doylu moo tax saahir euh, bi waxoon ne hiya alqanaatu falzamha ta'is malikan walam yakun laka ila raxatul badani fa ayna man malaka dunya bi ajmaliha xadir raaxa minha bi xayri xutni wal kafani mu ne doylu mi ngi noonu na nga ko jël te jàpp ko boo ko jàppee danga dund dund buur daane nuntu yoroo dara tamit yoroo xaalis yoroo dara tamit waaye nooflaay ak yaram gi mu lay may rek dana tax nga dund dund buur daan na ana ñi nga xamee ne dañoo dajale woon àddina jekk ko tey ñoom ñépp ñu ngi seen bàmmeel te ba dem seen bàmmeel and eh, ñu ngi yóbbaale ñaar rekk leen topp mooy wëttéen ak sàngaay kon sëriñ bi sëriñ bu mag bi doylu foofu la ci nekkoon bi mu nekkee njaareem euh, ay baraag ci la dëkkoon moom sëriñ bi tabaxu fa woon sëñ bi dund na ba ni mu làqoo njaareem ay baraag a fa nekk tabax ba fa nekku si néewtim lam fa tabaxal lam fa tabax yàlla la ko tabaxal def ko néegub yàlla tabaxalu ko ak njabootam tabaxalu ko kaneen te bu ko neexoon mën naa nekk ay sato ak ay étage yi gën a rafet bu ko neexoon bu ko santaan ñu defal ko waaye ci ay baraag la dund ba ni mu génne àddina mag ñi ko toppantim ñoom ñépp mag ñi koo ci gis day mel ni jeexul dara waaye yorul dara ndax du ñëw buñ ci defee farata ba noppi dañ koy delluwaat ci yàlla daw ñu denc dara te doy lu mënta weesu nit ki mbay am mbayam ba mu àgg mu joxe lépp nit ki yor dara muy lenn mu joxe ko dem toog loolu doylu lu mënu ko weesu moo tax sëriñ bay jaxate ne xamal ne kenn amut ci nit ñi ak doylu kuddul waaw xamal ne kenn amut amut lëf ci nit ñi kuddul ku doylu kii ku doylu ami yëf boo saytu woon nit ñépp ak seeni jaf te amoo ak doylu du la tee def nit ku bon ku woyof ndonte saytu woo ab tànk te nit te doy te doy lit gis la ñépp gis la ngay mbar mu rëy tawal te te bari lëf ak doylu doo nga jafe waaye jaamu guddut ay doylu ak doylu gis nañ mboolam kuy julli di ko def jullee ko woor ak wér di jàng ñépp ko def te doylu tuute ko def doylu ba am jërëjëf ñun ñépp yàlla nañ am ak doylu faw te am jàmm ak wërsëg fan gudd ngeen gi jëf bu ñuy jëf ma dox sëriñ Mahmoud Guèye sëriñ Mahmoud Guèye jëmmooy dafa am ab dongaam bu mu doon dénk ne ko juróomi yëf yi na ko sàmm mooy na sàmm sa ngor euh, boo sàmmee sa ngor na ngay ñemee feeñ ba ja topp mooy na sàmm sa diine boo sàmm sa diine boo toxoo àddina àjjana mooy sa dëkkukaay na ko na nga nangoo sonn boo nangoo sonn am looy somp du am looy somp du mos am looy somp du joxe naka na nga wër péng boo wëru péng boo jeexalee dafa sa siyaabu moom ndax ko ab mu abal la koo leb mu lebal la dafa juróom ñett yëf yoo xam ne mag ñi dañ ko daan tënkee te te te benn bu ne dafa am ñaari yoo xam ne moom lañ koy xàmmee te mooy ak murit ak borom xam-xam ak boroom lislaam ak ku am ngor ak ku ragal yàlla ak boromum xel ak nit ku baax ak ku am yërmande mun ak murit ñu koy xamee moom mooy day woyof te mu ne borom xam-xam ni ñu koy xame màndargaam ni ñu koy xamee mooy mooy day woyof te maandu borom lislaam mu ne ni ñu koy xamee mu ne ko day laa biir te ku am ngor ni koy xamee mu ne mu ko day nangoo muñ te doylu boobu laay soxla woon day nangoo muñ borom ngor day nangoo muñ te doylu ku ragal na ni ñu koy xamee mu ne ko day jëfee day jëfee ndigal bàyyi tere borom xel mu rafet mun nañ koy xamee mu ne ko euh, wax wax ji ak jëf ji dépp day rafet nit ku baax mu ne nuñ koy xame mu ne du tooñ kenn te ko ku tooñ bu jéggal la mu ne ko am yërmande nuñ koy xamee mu ne ko mooy ku dut euh, ku dut ñeete ku dut ñeete day dimbalee moom ba tey sëñ Mahmoud Lamine Gueye jëmuñ moom daa waxoon ab sëriñ na jàng te liggéey ndax doomi soxna bu jàngu tilim bu liggéey loof daan dangay lal sa der ubbi sa téere dij sa bagaan loo wax nit ñi gëm ko loo wax nit ñi gëm ko waaye boo layee sa sab der ubbi sa téere te dijoo sa bagaan loo wax ñu ko kon foofu fi lañ toll fi nii ñett yi boo ko amee loo wax nit ñi ko benn bu ci manqué muy bagaan gi loo wax ñu weddi ko kon ñu jeexal ci lu gàtt rek te mooy sëriñ bi li waxoon ne jamono ji buñ ci egsee <clears throat> jekki ak noppi ak doyloo la nga am ku bëgg a mucc jamono ji nee na na ngay jekki tey noppi gàttu làmmiñ tey doyloo la nga am ko su ñëw nga doyloo te am na mag mu doon wax ne doylu ku ko defu doye di ku doylu wut kon nag di yi lañ amoon yéene jottali ko ñu xam ne doylu loom solo la te jamono soxla na ko te mag ñi liñ daan wax eh, maanaam ndonte dangay ngay doylu sax day lekk lekk jox na nga ko def doylu sax te tey dunde jox sax neen na nga ko def moo gën ñàkk personnalité ak ñàkk sa dignité kon lii laa doon jéem di ko jàllale joxe ko xam naa ne na ma ko waroon joxe manqué na amoon yéene ji rek moo fi nekkoon waaye mbokk yi ñëwaat dañ ci war a leer dañ ko leeral maa ngi delluwaat di ndokke laa sama mbokk yi ma fekk si tey tam ni ma ko waxoon rek may kenn ci seen biir xam ne nekkuma gan gu ñëw waaye kenn la koo xam dañ koo tànn ci seen biir def loo ko waxtaane doonte sax munu ko waaye mu doon jéem di feeñal yéene maa ngi delluwaat di jéggu ne ñépp loo xam ne waroon naa ko waxtu waxuma ko baa loo xam ne bàyyi naa ko ñaan suñu borom boole ñu jéggal te def ñu barke daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke sëriñ bu mag bi jërëjëf jërëjëf wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin amin wa ala wa sahbihi wa asna xadimihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi din assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu jotaayu lislaam bu tedd bi sama kilifa yu baax yi maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di siyaare ñëpp ci weer wu tedd wi ñu nekk di ci ndokkeel ñépp yitam di ñaan sunu boroom mu def ñu yàgg ko fekk ci jàmm ak salaam te di taxaw bu baax ci li mu ci digle di sori bu baax itam li mu ñu tere te itam wépp yi mu ci dikk ab jaam mu jox ñu ko ci baaxam ak yarmandeem ñu ngi ndokkeel mu assasatul wafa mbokk yu baax yi nga xam ne ñooy organiser jotaay yu tedd yu am solo yi nga xam ne bari na lool ñu ci jariñu te fekk ña nga fu sori bari na lool itam ñu am ci ñoom cofeel lii boroom xam-xam yi di wax naan cofeelu nit ci nit duñu ko natt ci bari lum koy gis bariwaana koo dul gis fekk ëmbal na la cofeel gu rëy su fekkoon ne képp ku leen sopp dina ñëw toog fii kon fooguma ne nit ñi daañu xaj ci jotaay bi ñu koy defee su fekkoon ne képp ku jariñu ci seen wax itam walla ci xam-xam yu am solo yi fiy jóge dina ñëw sant si leen foog naa ne kon recevoir ay cantkat mooy doon seen liggéey ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci jotaay yu tedd yile di ñaan sunu boroom mu dëgëral leen te dolli koo barkeel ba mu gën a nekk njariñul jullit ñépp te itam mu fay leen yiwu kawe seen jortu ñuy rafetlu itam waxtaan wu tedd wi sëriñ saali wu doon def muy waxtaan wu am solo woo xam ne gàtt na lool waaye boo ko seetloo di nga gis ne fees na dell ak ay njariñ te wax itam gàtt ba noppi jariñ ña ngay waxal loolu mooy gën a noppal kiy wax waaye mooy gën a noppal itam ñiy déglu thème bi mu doon waxtaane day tem bu am solo muy alxanaaxa ñi di ko firee doylu te ni mu ko leeralee ci tàmbali bi bu ñu ko dégloo dañuy xam ne baat bu gàtt la lool waaye bari na fu ko nit ki di soxla ndax xam nga bu ñu xoolee day mel ne diine ji li muy yaatu yaatu génnut ñaar jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi te lu ne ci ñaar yooyu balaa mën a am day fekk doy lu am ndax nit ki ngir mu def li ko yàlla digal fokk doy lu am waaye ngir mu bàyyi li ko yàlla tere itam fokk doy lu am doylu googu nag gannaaw noonu la toll moo tax bi mu ñu leeralee wàccuwaayu doylu ci lislaam itam dañuy xam ne loolu rek moo mën a nekk fokk lislaam da koy fonk fokk itam da ko jox wàccuwaay mu tàmbalee ko ci leeral ni sunu borom diggalee sunu sang bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu doylu wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrata alxayati dunya li naftinahum fihi wa rizqa rabbika xayrun wa abqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ku doylu bi kulli maanal kalima doylu tàmbalee ko ci li mu doon jëfandikoo ci wàllu dund mu feeñal ci doylu ga gën a mat doylu itam ci wàllu ak solom ni ñu koy nettalee doylu itam ci wàllu tëddukaayam mooy lal bi mu daa tëdd ku ne xam na ne li ñuy tuddee pajaas léegi moom ci la daa tëdd ndax lal boo xam ne dañu ko defaree der bu ñu sébéj jël xobi tàndarma dugal ko ci biir ci la daa tëdd te loolu mën nañ ko firee pajaas léegi te foog naa ne jamono ji ñu bari nanguutuñ cee tëdd daañu rus sax ñu di ko fekk seeni néeg yonent bi sallallahu alayhi doylu woon ci dëkkuwaayam waaye doylu itam ci warukaayam nga xam ne lépp lu nit du soxla ci àddina rek moom doylu ga gën a mat la ci amee woon doylu googu itam ni ñu ko sëriñ bi leerale mu yar ci waa këram yu tedd yoo yële waaye itam yar ci saxaaba yi dégg ngeen xisa yu tedd yi mu am yu am solo yi mu nettali ci ahlu suffa noonu mu ko nettalee ne daawuñu am yére yu jot sax daanaka yu ñu mën a sol te bokkoon ci saxaaba yonent bi mu wax ñu itam ni ko sëriñ bu mag bi defe woon ak ni mu ci yare woon taalibeem yi joxe ci misaal ci sunu maam ju tedd ji sanc dëkk bii di Cheikh Ibrahim wax ni mu doyloo woon ba bi ko waykat bi di tagg bayit bi mu wax ne du sas murit du wër di laaj hidaaya du jëñ duñ du jëñ du ñoddi mooy naa ya yaakaar naa doo jëñ doo ñoddi moom foofu la doy lu mën a yem bi muy leeral maratibul xanaaha martaba yi doy lu am yaakaar naa boobu la ci jiital koo xam ne bàyyee nga sa bopp ak yàlla ci anam goo xam ne doo jëñ doo ñoddi foogu mën ne doy lu mën naa passé loolu mu wax ñu itam sabab yi nga xam ne mooy àggale nit ki ci doylu te sabab yooyu bu mu ci tudd rek dangay gis ne lii lislaam da koo digal nit ki même bu ko jëmewutoon ci doylu sax digal na ko ko ngir am gu mu am njariñ mu wax ñu itam doylu googu bu ko nit ki maanaam maanaam amut yan lor la ko mën a jural lor yi itam muy loo xam ne bu ci ne rek baaxut ci nit ki àddina baaxut ci moom itam alaaxira mu leeral itam njariñ yi nga xam ne mooy àggale nit ki ci doylu ci tënk daal li mu fi wax gàtt na waaye dafa fees dell ak ay njariñ doylu googu nag day loo xam ne bu ñu seetloo jamono ji dañuy gis ne nit ñi dañ koo sàggane lool ndax day mel ne li leen suñu borom digal ñu xër ci loolu ca la ñu doylu lam leen digal ñu doylu ca euh, maanaam loolu ca lañu ñu ndax li ñuy wax naa doomu aadama bi ñaari biir la am muy biiru boppam bi ak biiru bàmmeelam biiru boppam bi suñu borom moo ko ko warlu ni ma ko waxee ci alxuraan biir bàmmeel bi la ko topp tolloo moo tax mu digal ko ci alxuraan sari'u ila maghfiratin min rabbikum na ngeen gaawante jëm ci lu leen di may njéggalu yàlla lu leen di may aljanay ëllëg bi mu ko waxee mu mu wut wërsëg ci alxuraan huwa allati ja'ala lakum al arda dalulan famshu fi manakibiha wa sax min rizqihi famshu la wax waxut saarixoo foofu kon wërsëg bi da ko digal mu def ci ndànk waaye day mel ne nit ñi dañu koo safaane léegi nga xam ne li aaya bi di wax naan alxeekumu takasur hatta zurtumul maqabir mooy dañu nekk rek di ëpplante di wuti alal ba xëy dugg ci bàmmeel te li ñu doon wut duñu ko am mukk ndax àddina moom jagut te du mas a jag mukk te itam nit ki ñàkk a doylu du tax mukk mu am lu mu wërta am te alal ji itam bu ëppee sa soxla itam ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne doomu aadama bi dusul danaan sama alal sama alal te fekk alal ji ñett rek la ci am mooy li mu lekk mu rees ak li mu sol ak li mu saraxe joxe ko ngir yàlla yool bi des bu ëllëgee lu dul loolu nee na ñaaray am benn mu dem bàyyi la fi wa ilaa nga dem ba ko fi kon daal doylu googu tem la boo xam ne am na solo trop wax dëgg yàlla tem la boo xam ne itam war nañ di ko bàyyi xel trop ndax nit ki bu ko amee bari na lu mu koy jariñ moom mi ko am bari na itam lu muy jariñ société bi te itam lu am solo la lool lu am wàccuwaay ci lislaam la ñu ngi jéggulu ñépp itam. di fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah danañu dalal Serigne Mbaye Diagne muy bàyyi ko ba Diagne fas yéene ànd ak ñun ci tarbiyatu Seyxul ah tarbiyatu Seyxul Xadim ar-ruhiyya wa athaaruha muy tarbiyatu Seyxul Xadim ak ay jeexitalam incha allah. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh sëriñ bi ñu ngi lay nuyu su saalihu ñu ngi lay nuyu ci turu muassasatu Wafa bi huquqil iman yaag sëriñ bii nga àndal ak bokk yi nga àndal di la sant ci turu muassasatu Wafa di wax ne waxtaan wi am nañ ci lu kawe kawe njot ndax doy lu mooy lépp doy lu loo ko génne la cay des lu bari sëñ Mbay Jaxate wax na ci lu bari loo xamante ni day firndeel sa waxtaan wii da koy gën a dëggal da koy gën a wane am gu mu am solo danaa ci indi tuuti rek daal lay dikkal ci laaj yi sëñ Mbay Jaxate wax na ni xamal ni am sa ganaaru bopp goo musa gën aw nagu jàmbur wu rëy wuñ naan la duuf na te suur kon am sa ginaar goo seeñu moo gën nagu jàmbur wu rëy wu duuf waaye xaar te doo ci mën a jot wax na itam ni doy loolu bul yittewoo wërsëg ba génn ndigal nit wërsëgam du ko raw wërsëg agub diggayam lu ci ñëwam jotagut loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ni xës na ca ñëw loo dàq dàq du waxat na feneen itam ni na sam xel di dal nag sa xol sedd yow sa wërsëg lu nit fab fabit ër ko fa lu nit rëy rëyug cër du yóbbaale kat cërub nit ku bëggit ku bëggit ba fa dagaanal xërëg ak itte dagaanal xërëg itte yow ak dëddu yow te wut nag kerug doy far yendu fa kerug doy moo lay fegal naaju lor seral sab xol ak saw yaram yendu fa te bul jàq bul rët ngirub yàqkat fa biir yeey bawoo yàqkat yëggu fa fa yàllay faleb lar ña koy bañ yëgul fa muy séddale yu ku bon nekku fa lu seytaane ak nit di te am dafay lu tukkee fi nit nag te say bañ ne fa lu tukkee fa yonen ba ak yàlla jëm ci yow loola day ñëw ku bañ randu fa ku yor sa yëfit faw day mujj ñëw te naa lii ma yor fab ko jël sa yëfa kon nag na sam xel di daal nag sa xol sedd yow sa wërsëg lu nit fafa bi dër ko fa loolu as muqaddima la rek su ma la doon firndeel ci waxtaan bi mbokk mi mu ni lan moo gën a gaaw ci am ak doylu lan nga koy labiré ngir mu yoon wi gën a gaaw ngir mu am ci ak doylu salaamaaleykum wa xanaa de moom mu doy loolu li am rek mu doy am dong daal moom mooy mooy yoon wi gën a gaaw niñ ko weexee ci biir kenn ku ci ne eh, yàlla dalaa dénk ñii dañoo woomal ñii nekk ci digg bi ndax suñu boroom ni muy seddalee seddale bi yàlla day ñaagal kii jox kii tuuti kii du ko jox dara waaye daal li gën a gaaw mooy lele yàlla dénk nga doyloo ko rek daal noonu jërëjëf mas sama dégg ci jamonoy Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ci barsaqul Muhammadiya mel ni ñu doon séddale am kuñ jox mu ni amoon naa ñu ni ko yow daal da kii rek yow bu ñu séddale rek teñ laa bu ñu la joxee rek jëlal fekk sëriñ baa ngi leen doon déglu waaye bi ñu noppee dañu leen lu mu xañ ci lum mu lu mu wàññi ci wërsëg bi dina ko yokk ci ngor bi waaw lu mu wàññi ci wërsëg bi dina ko yokk ci ngor bi jox gi ñu ko jox mu ni amoon naa te mënoon ni cell jëlaat kon loolu day am solo doylu mu ni kii mbokk mee na doylu nan la def ak leb leb doylu ak leb nan lañ waaw ñaari yooyu jotewuñu dara lépp moom nit mën naa leb ba noppi teewut doylu lépp moom xam nga lu lislaam santaane la bu waaw moo moo defuñu dara nit ki mën naa doylu lool te ba noppi di leb fees dell ki bor mën naa nekk fi ne teewut mu doylu loolu moom jotewuñu dara moom wax dëgg <laughs> jërëjëf sëñ may jaxate dafa wax ni lu jot nga jot ca te it loo xam ne jot ca jotul doo dox ba jot ca bayil firfir ji moo lu la jot nga xam ne kon loolu war na laa man a xelum ala kulli xaal lii sa wërsëg fa fala ndax utlubul xawaaij bi izzati nafs fa innal ubur tajri ala hasab maxadiriha am na feneen koo xam ne wax na ni koo xam ne am na lu mu si lu muy woddoo ko mus na ko far doyloo tëjëm ci boroomam yàlla moo a tëjëm ndax dañi seetal morel nee ñu bépp teeru am na fa kër te kër deful ndare lekk ak sàngi rek ki cëram te nag loolu koo gis lu ñàkk-ñàkk di am ko daay ki am aku ñam ku ñuy wax morel porem ku yàlla mayoon la ci wàllu alal fu ne am na fa teeru te nee na alal ji la muy bari lekk ak lu mu waddoo rek daal di wax ni ña boole woon penku ak waa sowwu ñépp yilif koo gis ci ñoom mi ngi tey ji ci paxam ni selaw daal wax ni fee jant bi fenke ak fee muy xaloo sow ji yilif ko ak laxasu yalwaane laa yemale mbokk mi da doon laaj ni lan moo dox diggante doylu ak bàyyiku ki doylu ak ki nga moom dafa bàyyiku rek ñëw nun leen mën a xame hmm. bàyyi ko moom bi maandal kalima maanaam mooy balik mooy mooy ñàkk joma wala. tawaakul rek tawaakul. Ah, waaw tawaakul waaw kay waaw kay tawaakul waaw kay eh, loolu xanaa moom ci yaakaar naa moom doylu moom ba tey xam nga tawakkul moom xam nga moom lañ santaan waaye tawakkul lañuy ñuy bañ tawakkul yaakaar naa mooy bàyyindoo waaw mooy ñàkk jom rek surtout ak ñàkk jom naa moom <laughs> ñàkk jom yaakaar naa duñ soree loolu nag moom yaakaar naa moom moo doylu danañ eh, xaw a sore yaakaar naa sore nañ yaakaar naa ki nga xamee ne dafa ñàkk jom ba ki nga xamee ne dafa bàyyi nduk góob dana mën a doylu ndax bu bëggoon a doylu faw eh, bàyyi nduk googu da koy bàyyi da koy bàyyi maanaam pour mu doylu moom faw bàyyi nduk moom da koy bàyyi ba noppi doo ko mën a doylu waaye bàyyi nduk moom ñaar koy def moom mënut a doylu moom. Hmm. ñàkk doylu. day indi loraange yu bari boo demee ci téere yi lay jàngal da nga gis yenn soxna sos yàlla da ko mayoon ginaar goo xam ne bis bi set mu nenal ko benn nen or soxna si di ko jël ba yàgg mu ni man damaa dexe ni kat bu ma rayoon ginaar gi xott bi bi wóotu danaa ci jëlee lu ëpp benn nen waaye bi mu ko reyee far fekk ci lu dul li mu fekk ci ci ginaar ordinaire yi rek mu xam ni kon nekkete bëggee ku mu xañagul rek saat mën a am bëggee goo te loolu itam boo ci jamono yonent yàlla Isaa am na ñett ñoo ñàkk a doy yóbbe na leen loolu te mooy ñu doon wër ba dajee koofar xaalis ba ñu ne nan ko jariñoo ñu yónni kenn ka ne ko demal wutali ñu aw ñam wuñ xewloo mu dem ñoom ñu lëkkitoo bu ñëwee nañ ko rey seddoo xaalis bi moom it mu lekkee ba noppi mu def ca ñam wa posen ni bu mu ñëwee jox leen ko ñu lekk ko ñoom it ñu faatu nga xam ne ñoom jëriñoo wuñ xaalis bi loolu ñàkk a doy itam indi na ko muy lu am solo kii day wax ni ñi nga xam ne yàlla da na a may ay ay jal nga xam ne ñu am lañ moom waaye dañuy jàmbat lu baree baree bari ñooñu loo leen di laabiir am nañ lu ni gàññ waaye dañuy jàmbat rek waaw loolu moo ñàkk doyul dëgg loolu moo ñàkk doyul dëggantaan nag mooy loolu moom ndax fi ne am lu lu loo xam ne lu bari la ba noppi di jàmbat moom moom mooy ñàkk doylu dëgg ndax euh, jamono ji nii mu tëddee day mel na sax ñi ëpp la ñoo dàq jàmbat day mel na ñoom ko ci seqaloon ñaar téeméer ba ab junni sax boo muytul yaay bàyyi yaa ne yaa ñu ko far bàyyee ndax léegi ñàkk doylu dafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xam ne maanaam ak doylu euh, nekkut ci euh, bari kii nu tulati ard di bari matériel waaye doylu doylu mooy xëna nafsi doylu dëgg mooy nga doylu sa bakkan am personnalisé sa bopp waaye bari ay matériel ak bari alal taxut a doylu kon loolu hmm? kon loolu taxutu doylu naa ci noonu mooy kii jërëjëf Serigne Salihu Mbacke sant nañ la gërëm la ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman waxtaan wi am na solo trop ndax doylu rek mooy li am solo suba insha allahu taala ci àllarba ji di ab yaram ak jeexital yi muy def ay jeexital maa ngi jéggalu bi may bi ma koy annoncé dama caa juum waaye jeexital yi muy def ci ñi mu yar loolu la ñuy waxtaaneel àllarba Mouhamad Lamine Njoon cuun cuun waaw gàllankoor yi xew ci jamono bi gàllankoor yi mu wax ñu ko ak nu ñuy fexe ba am ci solution alxames xalifa mbóoj xalifa mbuub mbuub waaw du lépp lu luñ génne lu bees rek muy bidaa bu ñaaw bidaa gaa yi dañ cee gaaw lool gaa yi loo wax léegi ñu ni